bismillahi arrahmani irrahim in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqa alhadithi kitaabullah wa xayra alhadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aazani llahu wa iyyakum min an-naar mbokk jullit yi assalaamu ngi dellu si waat sunu téere bi ñu tàmbali woon démb te moo di ashriyaatu Ibnul Qayyim rahimahullah ki nga xam ne mooy ki moo di Cheikh Abdul Aziz Daaxil al-Mutayri xafidahullah di sunu borom tabaraka wa taala bu boole ñu defal tawfiq te defal ko mboolem jullit tey jii suñ bindum ñaareel suñu leçon euh, deuxième leçon euh, démb ubbi woon nañ lu aju ci tàmbalima bi di leeral am solo gi nga xam ne téere bi thème yi muy waxtaane am solo gum am solo démb nag dee woon naa banaa leeral li ñu tuddee ashriyaat muallif bi rahimahullah ci njëlbeenu téereem bi wala xafidahullah mi ngi ciy leeral li tax mu tuddee ko ashriyaatu Ibn al-Qayyim nee na dama seetlu bi muy jàng téere téere yi Ibn al-Qayyim téere yu limu yoo xam ne jàng na ko ci biir téere yi Ibn al-Qayyim nee na seetlu ma ci day bari lool lu muy baamu tudd gi muy tudd maanaam ay sabab yoo xam ne fukki la mbir yoo xam ne ay sabab la yoo xam ne fukki la koy def. nee na loolu lim koy baamu day bari lool lu baree bari day séddale ay mbir ay sabab wala ay mbir di ko séddale fukk di ko lim jëmale ko ci fukk fukki lim nee na nag fukki yooyee laa bëggoon a wuñ ñi nag laa bëggoon a xam yum doon daal di koy boole ñoom ñëpp ma boole leen lenn ci jëme ko ci lenn boole leen nee na ba ma ko boolee nag gis naa ne dafa nekk masail yoo xam ne yu am solo la ci buntu xam-xam bi ñu tuddee ilmu suluk xam-xam bi jàngale wàllu comportement doomu aadama ji ni mu war a comportement wo ni mu war a mel ni mu war a melakaanoo ak ni mu war a doxalee ni mu war a jëflanteeg digganteem ak boroomam tabaraka wa taala ak digganteeg doomu adama yi. yenn nag loolu nag moom wax dëgg yàlla aajo woon nañ lu baree bari di ko jàng di ko setantal ndax ñu mën caa jëriñ kon loolu mooy ashriyat mooy yoo xam ne Ibnul Qayyim da koo lim bam àgg ci fukk. moo xam ay sabab la moo xam ay mbir la euh, moo xam ay njariñ la moo xam ay ay xaaj la moo xam ay kiiraay la moo xam ay dimension la yooyu la daje tuddee ko ay ashriyaat moo tax kon lii muy wax nii ñu ngi ko jëlee ci mbir yi nga xam ne imaam Ibnul Qayyim da ko daan lim mu jëm da ko daan lim ba mu àgg àgg ci diis diis ci ay mbir wala diis ci ay sabab wala diis ci ay cause wala diis ci ay ay dimension mu nekk fuk yooyu yooyu la dajale nag bu ko dajale tudde ko ashriyaatu Ibnul Qayyim mooy fukki maanaam ay fukki Ibnul Qayyim maanaam mbir yi muy lim ak ba ci fukk fukk mbir yooyu laa dajale daal di koy daal di koy dajale ci sama téere bi taalif ko ci nee na fukki yooyu day yeyoo na lool doomu aadama yi eh, taalibe ilmi di ko jàng bokk na ci sax li mu war a njëkk li mu war a gën a a jàng ci bi sàkku xam-xam ginnaaw boo amee tawxiid ba noppi euh, saraxatan kon ci ilmu suluk xam-xamu bi jàngale wàllu comportement taalibul ilmi day bokk na ci yem ci war a jëkk a jàng mooy ashriyaat yi ndax dafa dajale ay buntu yu tàqalikoo yu am solo boo xoolee buntu bu nekk ci buntu comportement mooy xam xam-xam bi lay jàngal li ngay sóoboo aw yoon soo xoolee xam-xam yooyu bunt bu nekk rek di la caa résumé di dajaleel yi nga xam ne wax nañ ko ca ak li nga xam ne borom bi ubbil na ko ca ubbil na ko ca ci wàllu xam-xam nee na moom moo ko dajale nag ngir yàlla ngir ñaan yàlla ngir yaakaar ci yàlla jariñ ci moom mu mën cee jariñe waaye itam képp ku ko liir itam nga mën cee jariñu borom bi tabaraka wa taala mooy nga xam ne nag moom la ñuy ñaan mu xéewale ñu li nga xam ne moo di ak nangu waaye tamit mu barkeel ashiriyaat yooyee ndax borom bi ku sant la ku tedd la ashiriyaat yooyu danaa ko lim tey su ko defee eh, ñu dugg ci benn par benn ba keroog téere bi jeex insha allah mu ne ashiriyaatu ibn al-Qayyim rahimahullah asharatu asbaabin tajlibu mahabbata taala te njëkk moo di fukki sabab fukki cause yoo xam ne nit ki bu ci jaaree dana ko xëccal bëgg ko sunu borom tabaraka wa tax borom bi tabaraka wa taala bëgg ko te xam nga ne loolu rek mooy mbir ma nag yàlla bëgg la kooku fa mbir ma am fa la mbir ma nekk nag asharatu asbaabin tu'inu ala sabri ala al-ma'siya bu la neexee nga masiya fukki cause yi nii yoo xam ne day dimbale doomu aadama ji ba mën muñ mooy yàlla ba du ci tàbbi loolu am solo ndax gaal ci awaa'iq yu mag yi ci la bokk moom mooy yàlla kooku mooy ñaareel bi ci ashriyaat yi ñetteel bi mooy ashratu ashratu asbaabin tu'inu ala sabri ala albalaa nee na fukki cause gi nii yoo xam ne fukki sabab yoo xam ne day dimbale doomu aadama ba mën a muñ ci natt yi ak musiba yi nga xam ne léegi tege ci kawam ñeenteel bi mooy ashratu fa ashru ashru fawaida li ghaddi albasar nee na fukki njariñ a ngi nii yoo xam ne képp ku ko jariñoo dal tax nga mën a damm sa gis bi doo xool lu rawatina jamono ji nga xam ne jamonoy internet la réseaux sociaux yi bari lool ay mbir yoo xam ne yàlla xaraamal la ci ay maanaam jigéen yoo xam ne dara duñ sol dara ci ay jigéen yoo xam ne duñu muuru ci ay jigéen yoo xam ne dañ duñ soloon ne yàlla bëggee te léeg-léeg day nekk loo xam ne du looy bëgg waaye lu lay imposé léeg lay doon waaw da ngay dugg ci benn application pour bëgg caa ñu tegal la ci yenn publicité yooyu seen publicité yooyu bon yooyu nga xam dañ koy teg ci kaw yu yëpp ay la yoo xam ne jaam bi war nay fexe ba di xeex ak te xam ne loolu yëpp yàllaa ko teg ngir nattu ko noonu lu ma wax saxaaba yi ne leen boo leen aji danaa leen mattu ci xam ne ay rëbb la yoo xam ne mën ngeen koo jàpp ci seeni loxo am ngeen kàttan mu leen lool te yàlla xaraamal leen ko xool ba xam da ngeen ci da ngeen ci ragal yàlla mbir ba xam da ngeen ko rey lekk ko waral da ngeen bàyyi leen yàlla xaraamal ndax borom leen uxilla lakum saydul baxri wa taamuhu mataan lakum wa lisayaara wa xurrima alaykum saydul barri ma dumtum xuruma li fekk yéen ci xurum bi di nga xam ne nekk génneegu leen ci xel bi yéen a ngi yéen a ngi ormal aj yéen a ngi ormal yéen a ngi armal aj xaraamal ci yéen ngeen rëbb ci jéeri ji te leen rëbb day nekk ci seen kanam doo ko mën a jàpp moo tax borom bi ne yaa ayyuha alladina amanu la yabluwannakum allahu bi shay'in min as-saydi tanaaluhu aydikum wa rimaahukum liya'lama allahu man yaxaafuhu bil ghayb faman i'tada ba'da dhalik falahu 'adhabun alim yii itam ci appareil yi ñu yor ak ordinateur yi ak réseaux sociaux yi nga xam ne dafa xew tey bokk ci yi nga xam ne moo di jamono ji nga xam ne mbir yi nga xam ne dafa xew tey yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne mooy jumtukaay yi jokkoo yi yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne borom bi da koo teg ngir nattuñu te loolu mat a bàyyi xel la kon njariñ yi aajo woon nañ ko léegi nii ngir ñu mën caa damm sunu gis mu ne ashratu asbaabin li taxallufi al amali an al ilmi juróomi sabab yoo juróomi koo segi nii yoo xam ne ku ko topp dana tax ba xam-xam bi nga jàng doo ko jëfee jëfe day wan ginnaaw day des ginnaaw wala xam-xam juróomi sabab yi fukki sabab gi nii yoo xam ne képp ku ci nekk képp ku ci dugg loo jàng doo ko jëfe moom mooy asharatu mu teg ci ne kooku mooy juróom-benneel bi juróom-benneel bi juróomeel bi juróom-benneel bi mu ne asharatu xujubin bayna al abdi wa rabbi fukki kiiraay a yoo xam ne day yiir jaam bi ak boromam day dox diggante jaam bi ak boromam du àgg ci boromam wal iyaadu billah juróom-ñaareel bi muy asharatu asbaabin li maghfirati zunubi wa mahwi athari sayyi'at fukki ko gi nii yoo xam ne itam ku ci jaar dana tax sabab la ci borom bi jéggal la say bàkkaar faral la itam sa jeexiti ñaawteef yal nañu yàlla jéggal suñuy bàkkaar juróom-ñetteel bi mu ne ashratu asbaabi linshiraahi sadr fukki ko gi nii yoo xam ne ku ci jaar sa dënn dana ubbi ko sab xol daray xat-xat diis diis du ca nekk te bokk na ci texe gi gën a neex ci kaw suuf mooy am xol bu dal du fiir fiiri du jiixi jaaxa du tiit lu am solo te loolu bokk na ci li ci jiitu mooy jàng alxuraan di zikar tudd yàlla alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah alqulub mu ne asharatu mawarida li zikri fi alquran alkarim fukki rootukaay yoo xam ne képp ku ci root da nga mën di jàng alquran da nga mën di ko fàttali ko di ko tudd kooku mooy juróom bi fukkil bi mu teg ci ne asharatu aqsaamin li maani alfaaz alquran alkarim juróomi xaaja yoo xam ne dalay wan alquran maana yi muy wax mbir yi wund yi muy indi yan la fukki xaaj la yoo xam ne dalay jàngal maana maanaay baati alquran alquranul karim yemi wund yooyu dalay jàngal moom xaaj yooyu fukkil bi ak benn mu ne ashratu asbabin li daf'i sharri alxaasid fukki sabab a ngi nii fukki cause yoo xam ne ku ci jaar dana tax ba ayu ki iñaan danga ko mën a défendre ba du la gaañ fukkil ba ak ñett mu ne ashratu asbabin lil ismati min kaydi shaytaan fukki cause gi nii yoo xam ne ku ci jaar ku ci raasa gi nii yoo xam ne raasa gi nii cause mooy cause mooy sabab mooy mooy raasa ku ci jaar dana tax nga mucc ci pexem seytaane kooku mooy fukkeel baak ñaar fukkeel baak ñett mooy asharatu maratiba lil hidaya asharu maratiba lil hidaya fukki maanaam dimension fukki martaba gi nii yoo xam ne nit kii bu ci jaaree dana tax mu jëm ci ak gindiku dana tax mu gindiku kon lii mooy yi nga xam ne moom la téere bi jàngale yëpp dinañ ci jaar benn par benn insha allahu taala mucc ci seytaane nag Ibnul Qayyim taalif na taalifal na ko spécial ab téere te tudde ko Ighathatul Lahfan fi Masayidi Shaytan ki nga xam ne dafa lompañ nga xam ne rëbb la boo xam ne seytaane ci boppam da ko bëgg a jàpp moom téere bi da koy xettali ci rëbbi seytaane yooyu ki nga xam ne dafa xamut fu muy jaar seytaane di ko rëbb bu jàngee téere bi dina mujj ci rëbb rëbb yooyu eh, nekki noonu itam ibnul imam al imam ibnul jawzi téeref na itam taalif na itam bi ñu wax tarbiyatul iblis loolu la itam la ciy jàngale kon insha allahu taala suba ak jàmm danañ ànd dañu ànd ak ci sabab fukki sabab yu njëkk yi mooy asharatu asbaabin tajlibu mahabbata allahi taala fukki sabab yoo xam ne dafay bijj dafay wuññi dafay xëcc bëggug sunu borom tabaraka wa taala kon ñu ngi leen dox di gëjë ba suba jàmm